amma ba'du qaala samaaxatul imaamu salaaxuddiin atijaani alayhi ridwaanu rabbaani e, fil kanzi saani min kitaabil kunuuzil ashara fi fil kanzi saani fi fi fasli tajalli wa ta'addudi wa tabadduli wa tamassuli wa tashakkuli ilaa aaxiri qaala radiyallaahu anhu warda wa nabi ash-shaykhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi kon ñu ngi ci al-Kanz saani ba tey ci al-Kunûz al-'Ashara euh, ci buntu at-tajalli ta'addud tabaddul tamassul tashakkul al-hulul ak yu mel ni ñoom euh, ci jotaay bi weesu wala wala jotaay yi bon gisoon nañ at-tajalli gis jotaay ba jeexal ko ci jotaay bee weesu tàmbali woon nañu at-ta'addudu ah gisoon na yenente yi alayhi salaam ñoo ko moom daf ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa jagoo ne moom dafa mat maanaam ci biir ak ci bitam ci yaramam ak ci ruuxam jëmmam ak ci ruuxam Euh, gisoon nañu ci wàllu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gént ak gis ko ci jéebéer maa ci yeewu loolu tamit ci jotaay bi weesu euh, gisoon nañ ko euh, ba gisoon nañ ni ku koy weddi maanaam teg ko ci dara lu dul ay defe def ay def def le comme niñ gise woon ni maanaam li gënoon a màgg li nga xam ne moom mooy dalil bi ñu teg tegtaloowee maanaam seen dalil yëpp day wër-wërloo ci ne maanaam ñoom amuñu preuve bi wane ne am na maanaam dalil bi gën a seen dalil yëpp boo xoolee nekkut ne dañuy prouver ne amul mais dañuy prouver ne ñoom xamuñu luy wane ne am na loolu rek moom mooy seen dalil comme ni ñu ko gisee woon. te bu ñu xoolee ne bu fekkente ne maadaama ne loolu rek moom mooy dalil bi loolu gën a rëy wala mu gën a tuuti. li nga xamante ne moom mooy man awma dalil buy wane ne tey ci suba ndékki nga kon ndékkiwoo maanaam raisonnement bi gën a rëy loolu waaw maanaam awma dalil buy wane ne nangam am na kon loolu amul waaw comme ni ñu ko gisoon jotaay bi weesu maanaam moo tax amuñu beneen dalil bu dul boobu seen dalil yëpp nag looy warul dañu jël ñu ngi liñ ñuti xadis bi ñu ngi liñ ñuti aaya bi ñu ngi liñ ñuti lii yëpp dañoo bëgg a wax rek ne amuñu luy wane ne mën naa ne maadaama loolu rek moom mooy dalil bi maanaam loolu gën a tuuti wala mu gën a rëy que awma luy wane ne ndékki nga tey ci suba kon yow li muy tekki loolu mooy tey ndékkiwuloo voilà te loolu maanaam ñépp ñi nga xam ne am naan xel xam nañu maanaam dayo boobu dalil maanaam dayo boobu <laughs> voilà léegi nag mu des <laughs> yi tegtale ne mën naa ne loolu tamit gisoon nañ ko ci jotaay bi wees waaw alhamdulilah léegi <laughs> te gisoon nañ xadiisu man ra'aani fil manami fa sayaraani fil yaqaza ku ma gis ci gént da nga ma gis ci ci yeewu te amul lenn loo xam ne day xañe ñu gis yenente bi sallallahu ci yeewu maanaam tey luy xañee ñu bari bari mën koo gisandoo ci benn place ci benn jamono wala boog ci ay place yu wuute ci benn jamono comme niñ ko gisee woon ci suñ jotaay bi wees te amul te yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne nekk maanaam amul kenn ku koy nuyu lu dul ne borom subhanahu wa ta'ala daf koy delloo ruuxam bu ko defee mu daal di delloo nuyoo boobu loolu tamit gisoon nañ ni maanaam loolu li muy tekki maanaam wax jooju mën mënta jub lu dul ne daf fekk ne mi ngi dund daa iman euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ mën a gisee ni ñu bari bari dañ koy nuyoondoo di julleendoo ci moom di sëlmal ci moom sallallahu alayhi wasallam ci ay jamono yu bare bare ci ci benn jamono bokk ci ay bërëb yu wuutee wuute yu wuute yu bari te mu leen di eh, ci ci même jamono eh, mu leen di delloo te tamit gisoon nañu eh, xadis boobu nga xam ne moom mooy tegtale ne buñ nekkee ci bàmmeel ah yenent bi day laajte maanaam dañuy laajte yeneen bi sallallahu alayhi maanaam kii kan la maanaam ak sa ak ak mel noonu yooyu yëpp leeraloon nañ ko suñu jotaay bi weesu te euh, gisoon nañ tamit maanaam léegi nag loolu liy tegtale baat ta maanaam ta'addud gi mu ngi ñëw ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne képp koo xamante ne dangaa ñaanal sa mbokk jullit euh, te yëgu ko malaaka bi nga xamante ne moom mooy maanaam moom moo nekk sa wet malaaka bi ñu la dénk day wax ne amin wala ka euh, wax ne amin yow it am mel noonu mislin Euh, beneen bi ci des mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne woon soo leen déggee noddukat bi noddu nangeen julli ci man topp na ngeen ñaanal ma alwasila maanaam ngeen def jul def salaatu ala soo leen paree su noddukat bi paree ngeen def salaatu ala nabi soo leen paree ci loolu ngeen ñaan ñaan boobu nga xam ne yéen a ma ci ñaanal alwasila mooy allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatu qa'ima aati sayyidina muhammadan sallallahu alayhi wasallam alwasilata wa fadila wa ba'thu maqama mahmuda alladhi wa'ata euh, kon loolu mu ne parce que wasila benn bërëb la boo xamante ne ci àjjana la nekk te yelloowul lu dul benn jaam ci jaamu yàlla yi te maa ngi yaakaar nekk jaam boobu kon képp koo xamante ne ñaanal na ma alwasila dana maanaam sama ram mu dana dagan ci moom euh, kon loolu dañuy daal di xam ne buñ ñaanalee yenente bi sallallahu alayhi wasallam alwasila te yenente bi sallallahu alayhi maanaam ci xadis xadis bi wax moom mooy buñ ko ko ñaanalee kon malaaka bi dana ne amin yawit yàlla na nga am lu mel noonu Euh, te place la boo xamante ne yelloowul lu pour kenn kese kon maanaa bi mënut a yanu maanaam mbir mi du mën a yanu maanaa lu dul ne ta'addud dafa am maanaam mooy ne yenent bi sallallahu alayhi maanaam day daal di feeñ kon ci jëmmi képp kenn ci ñun te loolu euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam am na ay góor ak ay jigéen ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum yu mu wax ne hadha minni wa ana minhu kii de ci man la bokk te man tamit ci ñoom laa bokk gisoon nañ ñu mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne yenente bi euh, sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama euh, waxoon na leen ko te boobu melo maanaa bi dëgg-dëgg mooy ne ki nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu li muy tekki mooy ne dafa topp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam topp gu sew ba nga xamante ne jëmmi yenente bi sallallahu wa sallam day imprimer wu ci jëmmam ci moom Euh, maanaam ci anam goo xamante ne moom day nekk benn prototype ci euh, jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee euh, mu mën a ne nekk jëmmi yenent bi sallallahu alayhi boog forme buy feeñ du forme yenent bi sallallahu ci seetu yàlla bii dëgg te képp koo xamante ne maanaam te maanaam ci anam goo xamante ne kenn ku ci nekk day gis moroomam ci seetu ci ci ci ci seetu moroomam maanaam day gis boppam ci seetu moroomam maanaam li muy tekki moom mooy day mujj a nekk moom ci boppam ta'addud maanaam benn photocopie ah photocopie ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que su doon ne xadis bi dafa yem ci topp rek maanaam bëgg a wax ne rek topp yenente bi sa alayhi wasallam rek la lool di tekki saa mu am lu fekk que yenente bi sallallahu alayhi ci boppam photocopie wu maanaam ci keneen ki bu doon lool rek la danaan rek kii ci man la bokk sans mu wax ne waaye man tamit ci moom laa bokk maanaam euh, loolu gisoon nañ ko loolu nag moom mooy laytaay li nga xam ne moom lañu war a gis tey te mooy acheikhu sëriñ bi maanaam moom mooy kiy wommataate di leeral nit ñi yoonu yàlla maanaam kiñ liñ ci jublu fii du sëriñ bi nga xam ne mooy jàngale euh, mais liñ ci jublu mooy sëriñ bi nga xam ne moom mooy yaraate te moom mooy nekk dëgg-dëgg royukaay parce Euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam xaqiiqatan moom la yàlla def mu nekk royukaay bu mag bi te moom mooy ki nga xam ne moom mooy woo mat nit ñi yeneen borom subhaanahu wa ta'ala daf nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg waat naa ne ci jëmmi yenent yàlla bi kese sallallahu alayhi wasallam ci la royukaay bu rafet bi def maanaam kon ñu xamee ci ne ki nga xam ne moom mooy woo mat nit ñi di leen jëme ci yàlla te war a nekk ki nga xamante ne moom moo leen di teg ci yoon bi nga xam ne moom la yàlla bëgg kenn la duñu ñaar duñu ñett mu jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme yenent bi sallallahu alayhi rek la war doon te moom kese la moom mooy ki nga xamante ne moom la yàlla yabal tamit ne ko jàngalal nit ñi lii tax ñu mën a yegg ci yàlla moom la yenent bi moom lay borom subhaanahu wa ta'ala teg ne boo leen ko toppee da ngeen di jub maanaam moom la wax in maanaam mbir la yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala garanti lu ko keneen ku dul jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wasallam amul keneen ku mu ko garanti te moom mooy rasulullah moom la yàlla yebal ci mboole mbindee fii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon dañuy xam ne ki nga xam ne moom mooy wow mataat nit di leen jëmee ci yàlla ba ki nga xamante ne moom mooy buntu xadara yàlla ba ki nga xamante ne moom mooy ki leen di teg ci yoonu yàlla kon moom mooy yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam du keneen te mbir mi munul demee neneen ba keneen bokk ci maanaam ba mu mën nekk ne keneen day jouer boobu loolu lu demee noonu euh, wasiila bi nga xamante ne moom la ñuy wax mu nekk kenn bu fekkente ne jëmm kooku yenent bi la sallallahu alayhi wasallam euh, moom nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala jox prérogative muy digle di tere mu ne ko muy xaraamal ak di daganal euh, kon euh, moom tamit moom mooy ki nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala daka ràng ay turam ak ay meloom maanaam muy womat nit ñi di leen ci yàlla di soppuloo nit ñi yàlla di soppaloo yàlla nit ñi loolu nag nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam rôle boobu muy joué te mu mel noonu euh, te borom bi subhaanahu wa ràng ko ko Euh, maanaam pour nit mën koo jouer il faut que mu matal lii nii maanaam faut que euh, maanaam mi maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam feeñ ci nit kooku loolu ci liy possible ni su boobaa du nit ki nga topp mais yenente bi nga topp sallallahu alayhi moom mi nga xam ne moo feeñ ci nit kooku maanaam loolu la loolu la bëgg a wax maanaam loolu la bëgg a développer fii nii voilà ce qui fait ni euh, ci kaw loolu sëriñ bi mënuta demee neneen maanaam mënuta nekk koo xamante ne tey danga nga koy topp ci au moment bi nga koy topp yaa ngi mooy li Yonent bi sallallahu doon jàngale loolu mënta ne mënta jàppandi ak noo ko firee ak noo ko bëgg a déggee ak am dégg-dégg goo ci jàpp ne mbir mi da koo laaj lépp weesuwut lu dul ne daa war a dëppoo ak li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale bis bu demee ba wuuteeg moom c'est parce que gi na tànkam ci róolu sëriñam léegi nit njaay la maanaam nit simple la maanaam comme nit simple la nag dañ koy traité traité dañ koy traité comme nit simple ba keroog mu yéegaat ci place yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam pas place yonent bi sallallahu maanaam mooy la fi yonent bi sallallahu alayhi bi feeñee ci moom bu yéegaatee foofu nga toppaat ko voilà moo tax alquran bi mu naan wattabi' sabila man anaba ilayya la wax toppal yoonu ki nga xamante ne dafa jëm ci man waxul wattabi'u munibina ilayya topp leen ñi jébbalu jëw ci man waxul loolu dana yoonam ngay topp ce qui ba dire que ki nga xam ne dangaa topp yoonam moom bu demee ba teggi yoon wi yow du tere nga topp yoon woowu teg woon mm-hmm. c'est-à-dire bu boobaa moom dañ ngay daal di teg nee rek daal di continuer saw yoon maanaam euh, nan laa ko mën tuddee liberté boobu euh, loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la yàq ci jamono yu mujj yi maanaam gëmloo nit ñi maanaam carrément contraire bi ci ne liberté boobu warul am te amul euh, di dugal nit ñi ci ay caaxaan yoo xamante ne li ko indi yëpp mooy ñàkk a xàmmee nga xam ne moom la ñu ñàkk a xàmmee loolu dëgg-dëgg loolu mooy lan. maanaam lan moom moo tax maanaam lan mooy sëriñ ban rôle la sëriñ war a jouer nan la mel ak lan moom nan lañ koy liggéeyale maanaam yooyu euh, foofu la problème bi nekkee maanaam yii dafa bokk ci yi nga xamante ne bu ko nit ñi xàmmee problème dootul amati waaye comme que nit ñi xàmmee duñ ko moo tax problème yu bari ñu teg seen bopp coono teg ñeneen coono yal nañu yàlla sàmm euh, mu ne radiyallahu laa budda munul ñàkk li kamaalil iqtidaa yi ngir matuk roy womatu bi cheikh ci sëriñ bi maanaam ngir ko nit ki mën a roy sëriñ bi ba pare roy gi mu koy roy maanaam mat an yara mooy mu gis al muridu moom taalibe bi sifaatahu sifaatahu euh, ay meloom moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay attributs mu mumtasilatun mu nekk loo xamante ne day day taxaw maanaam day représenté wu fii cheikh yi ci sëriñam ngir que nit ki mën a dëgg-dëgg roy maanaam roy sëriñ bi mat sëkk et woo mu ci loxo loxoy sëriñ bi mu tarbiye ko maanaam mu defar ko il faut que mu gis ne jikkoy yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ay meloom dañoo nekk ay melo yoo xamante ne dañoo représenté wu ci jëmmi sëriñ bi wa illaa su dul loolu rek fa maa du nekk hada cheikh boobu sëriñ saalihan di ku yelloo di kuy mën a baax lil iqtidaa ngir ñu mën a wommatu di royee bi ci moom maanaam loolu rek noonu rek la mën nekkee sinon du mën nekk koo xam te ne dañ ko war a mën roy wala dañ ko war a mën topp léegi na ngay gis comme niñ ko ñëpp xame sëriñ boo xamante ne turu sëriñ lay yor naam ak santu sëriñ bien sûr Euh, mel lu ko neex di wax lu ko neex def lu ko neex li nga xam ne moom la lislaam di bañ yépp mu nekk ca ba pare ñu war a gëm ne dañ ko war a xormaal maanaam jox ko gëdd bu fekkente ne yàlla moo tax a jóg yeneen bi sallallahu alayhi war a rey maanaam ban xorma lañ war a jox ku mel noonu hmm? kon loolu moom mooy li nga xam ne mooy le minimum mu ne bal li fi nekk sax ëpp na loolu wa aksara ëpp na sax min zalika loola mooy lan mooy an tanbaxa mooy muy feeñee maanaam di di di di di ballee di sottee ko hadi sifaat yii la melo ala surati cheikh ci jëmmi sëriñ bi ci boppam loolu su ko defee fayu shaabihu bu ko defee mu nuroog ak rasula yenente bi sallallahu alayhi wasallam fi suura ci ci ci jëmm forme maanaam mooy ba nga xamante ne jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam tellement que dafa imprégné ci sëriñ bi ba nga xamante ne dafay dem ba moom ci jëmmi boppam mu nuroog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante tey ku doon décrire yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su ko xoolee maanaam du gis description maanaam dina gis ne dañoo jege jegewantoo lool dañoo nuroo dañoo jegewantoo tey buñ xoolee sëriñ si dëgg-dëgg ñu xool description bi ñuy def ci yenente bi sallallahu alayhi wa ñu xool leen da gis ne sore nañ lool wax dëgg yàlla soree nañ lool te loolu li ko indi mooy mooy ñàkk gi roy euh, dégg nga mooy ñàkk gi roy ñàkk sàmmonteeg li nga xamante ne moom mooy njàngalam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon sëriñ bi nga xamante ne maanaam te lool maanaam loolu day dugal li nga xamante ne moom lañ doon wax ci jotaay bi weesu maanaam ci wàllu ta'addud gi mooy ne kon vrai sëriñ bu nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo représenté waat kanamam maanaam moom moo jëlaat maanaam moom mu photocopie wu feeñee ci jëmm ci jëmmam loolu moom mooy tax sëriñ bi mën a nekk sëriñ boo xamante ne bu mat dëgg-dëgg lay doon. Euh, loolu day def ba nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li muy bëgg lay bëgg li muy bañ lay bañ. li ko neex moo koy neex li ko naqari moo koy naqari li koy kontaan loo moo koy kontaan loo li koy merloo moo koy merloo euh, ko defee loolu day mel noonu kon mu saddiqan di aji dëggal lil xadiis yi ci xadiis alladi bi nga xam ne rawaahu solo na ko Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala moom mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yàlla bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man ra'aani képp ku ma gis fi nu manaami ci gént faqad ra'aani man la gis dëgg-dëgg fa inni ndax man kat uraa dañ may gis fii kulli suuratin ci bépp jëmm maanaam forme bu nekk dañ ma ciy gis maanaam forme bu nekk dañ ma ciy gis Euh, mu ne rawaa boobu ci xadis bi rawaawu euh, ci ci note de bas de page mi ngi naan rawaahu euh, solo nag ibnu abi asim wa abu nu'aym an abi hurayrata radiyallahu anhu wa awradahu alxaafiz alxaafiz ibnu xajar indi na ko fi fatx ci fatxul baari wal xaafiz jalaaluddin as-suyuuti fi ad-diibaaj ala muslim ci ad-diibaaj bi mu def sax si saxiix imaam muslim rahimahullah saxiix muslim wal xajjaaj ad-diibaaj ala saxiix muslim wal xajjaaj rahimahullah kon Euh, ñoom indi nañu euh, maanaam riwaaye boobu noonu euh, ne kon wa ma'lumun te lu ñu xam la am na ne ru'yal manaami gisu gént ka ru'yal la comme gisu yeewu la fi xaq yi ci àqam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu nga gis ko ci gént wala nga gis ko ci yeewu ñooñam képp maanaam soo gisee ci yeewu wala nga gis ko ci gént même nit ki nga gis même jëmm ji nga gis sallallahu alayhi wa sallam euh, parce que seytaane du jël formam du jël jëmmam kon moom mën na jël jëmmu keneen ci biir jullit yi ku ko neex mu jël jëmmam feeñoo la ci sallallahu alayhi maanaam mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo la ci jëmmi diw sàngam loolu mën naa ne mu ne qaala wax na ahadul aarifiina kenn ci nandite yi nee na ijtamaatu dase tase tasenaa bihi ci moom yent bi sallallahu alayhi wasallam tasenaa moom foofu woote fii suurati cheikh mi ngi woon ci jëmmu sëriñ maanaam jëmmu sama sëriñ la yor walastu te booba nekkum aal aalamu di xam annahu naka moom yenn moom ki ma gis ni annabi yent bi la woon sallallahu alayhi wasallam te maa ngi nekkoon aalamu di xam maanaam mooy di jot annahu naka moom acheikh sëriñ bi la woon maanaam dama foogoon ni sëriñ bi la ndekete yeneen bi laa gis sallallahu alayhi wasallam voilà wa sirru hadha wa sirru mbóotug hadha al amru boobu mbir nag tamakkunuhu mooy jàppandi gi mu jàppandi moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mina tasawwur ci di mën a jël jëmm bi boo xam ne bi kulli suuratin ci jëmm bu ko neex maanaam ci jëmm bu ne moo tax yeneen bi sallallahu possibilité bi mu am ci mën a jël forme jëmm bu ne lool moom moo tax nit ki mën koo gis ci beneen ci jëmmu keneen maanaam ci jëmmu keneen maanaam loolu lu lu jàppande jàppande la lu mën a nekk la moo tax kon fal adibu boroom teggin yi boroom teggin bu mat iza ra'ahu su ko gisee moom yenente bi sa alayhi wasallam fi ci jëmm yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam maanaam jëmm bi nga xamante ne moom la nekkoon doon allati bi nga xam ne kaana moom la nekkoon alayha ci jëmm jooju fi yi ci dundam gi doon dund fii ci kaw suuf fa ci daf koy yàlla Muhammad da gis sallallahu alayhi waaye fa iza wa iza ra'ahu su ko gisee fii suuratin ci benn jëmm mina suwar ci jëmm yi waa alimata mu xam annahu naka moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne moom la falaayu sàmmi yi bu mu ko tuddee illaa lu dul bismi ci turu tilka suura boobu la jëmm maanaam bu mu ko tuddee lu dul ci tur boobu jëmm voilà suma topp nag laa yuuqi wax bu mu rotal zalikal ism boobu la tur illaa lu dul ala xaqiqatal muhammadiyya ci jëmmi ci dëgg dëgg jëmmi yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wa maanaam malgré que danaan diw laa gis mais danaan diw laa gis waaye nag diw moomu maanaam jëmm jëmm gis noonu la waaye tur ye maanaam jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam la taxawoo mu ne alaa taraahu xanaa gisoo ko moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahara dafa feeñ woon fii suurati shibli radiyallahu ci Euh, jëmmi euh, Abubakar Ash-Shibli radiyallahu anhu fa qaala Shibli Shibli wax li tilmizihi ñeel jëmmam ji ñeel taalibeem bi ne ko ishad seedeel an nii naka man rasulullah may yent yàlla sallallahu alayhi wasallam may ndawal yàlla ne wa kaana tilmizu te borom taalibe ba nag kaana nekkoon na tilmizu taalibe ba saaxiba kashfin di borom kashfu di borom wuññeeku maanaam mu am dévoilement mu xàmmee ràññee mooy ne kiiraay gi daa yëkkati woon yëkkati woon ci moom parce que bu ne ko seedeel ne man maa yent yàlla bi sallallahu alayhi te mu gis ne shibli mooy wax moom automatiquement comme que yàlla yëkkati loon na ko kiiraay bi mu xàmmee ko fa arifahu mu xàmmee ko kon mu xam ne yent yàlla bi la sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne ko ashhadu se maa ngi seede annaka naka yow rasulullah yaa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam mu seede mu seede ni ko man ne ko dëgg-dëgg maa ngi seede an naka naka yow kat ah rasulullah yaay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa hadha mbir la moo xam ne ghayra du lu du lu ñuy diingat te mbir mi mi ngi nekk kamaa ni nga xam ne yaraa noonu lay gisee an naa mu aji nelaw ji fulaan an diw fii suurati fulaan ci jëmmi diw la nga gis diw ci jëmmi diw wa aqalla li gën a néew nag maratibal kashfu ci martabay kashfu an yu sawira moom mooy muy mën a daganal di mën a amee bihi ci moom fil yaqazati ci yeewu maa yu sawira bihi li nga xam ne moom mooy mën a nekk fi naw mi ci nelaw maanaam mooy nit ki di am possibilité di gis ci yeewu wala muy jàpp ne mën na ne mu gis ci yeewu li nga xamante ne moom da koy mën a gis ci gént parce que gént ak yeewu da sorewuñ dara sorewuñ ci yenn bunt yi même bu fekkente ne wuute maanaam tey bu fekkente ne man damay am duma gis ci jënt li nga xamante ne dama ko mën a maanaam damay gis benn événement bu nar a xew ne bu ma yeewoo suba day nangam événement la xew la maanaam lu fait que ma gént ko ak tamit ma xëy gis ko mu am benn la maanaam sorewul ñaar yëpp ay réalité la rek réalité la bu ñu ma war ne ma dinaa xam ne lii dina am comme ni ma mënoon a toogee gis ne événement bi dina am maanaam mu am benn écran bu dessiné wu wala nu mën a demee ba nga xamante ne xam-xamu jëmmi jëmmi xew-xew bi maanaam rot na ci sama xol ci anam goo xamante ne mënuma ci sikki sàkk maanaam soit dama kaa gis ak samay bët bëtu xol wala dama nga gisee ak neneen waaye xam-xamu mbir mi moom mënuma duti ci ne lii mbir mi am na euh, beneen bi ci des moom mooy ne bu dee yenent bi la sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu ko gisee woon ci jotaay bi weesu mooy moom mi ngi dund maanaam loolu yaakaar naa ne na euh, jot ñu ci mi ngi dund dund boo xamante ne dund bu wér la ci xaybu ci alamul xaybu la ne possibilité bi nga xamante ne moom la am ci juge maanaam ci nekk ci alamul ghaib ba pare feeñ fii ci alamu shahada possibilité boobu tamit gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu boobu moom tamit leeroon na nañ léegi euh, euh, xayaal xayaal dafa bokk ci xaybu même bu fekkente ne day feeñ ci shahada bu ma nekk tëddee di nelaw maanaam mën naa gis ay événement yuy xew yoo xamante ne bi ma toogee nii gisuma ko woon waaye bi ma tëddee di nelaw ci laa gis mu nekk ay événement yu bari yoo xamante ne dañoo xew donc su ma yeewoo ci nelaw yooyu événement bi continuer di xew loolu jombul tamit maanaam ma tëdd gént événement boo xamante ne maa ngi koy gént mais bi ma yeewoo damaa gis mu continuer di am loolu jombul masalan ma tëdd gént ay nit di julli sama wet ma yeewu gis gaa yi kon nit di julli possibilité boobu jombul lu dégg euh, waaye tamit ma gént benn xew-xew am ma yeewu benn waaye woo ma téléphone ne ma nàngam mi ngi xew place sàngam te loolu mooy li ma doon gént léegi loolu itam ñépp xam ne ñu jombul le fait ñu wax ma ko information boobu ñu jox ma ko wax ma ko fekk maa ngi nelaw ak ñu wax ma ko fekk damaa yeewu benn la maanaam benn la parce que li ëpp solo rek mooy information bi man mu leer na ma ne am na man loolu rek loolu rek moo ci am solo tamit moom mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme moom mi ngi fi jógewu fi le fait may nelaw mu mën maa feeñu loolu sax moo gën a kéemaane sax que le fait ma yeewu mu dindi kiiraay bi dox ci diggante man ak moom parce que le moom mi ngi fi xam nañ ni moom mu ngi dund mi ngi fi bu ma tëddee bu ma ko géntee ci àdduna bi ko géntee àdduna boobu noonu ak sama àdduna bii ma ne parce que damaa maa ngi fii tëdd di nelaw fii laa tëdd di nelaw jóge mu fii fii laa ne te man maa ngi bokk ci sama àdduna bi moom mu am possibilité xëcc ma ci àdduna moom fekk man maa ngi fii ba tey mais comme ay nelaw dugg na ma mu indi ma ci àdduna moom ba ma gis ko foofu loolu moo gën a kéemaane ci tam maanaam loolu xataa ba dañuy yéemu ci ki ko gis te nelawul mais bële dafa yéeme parce que comme moom mi ngi dund le fait mu mën maa boole ci àdduna boobu te man maa ngi ci àdduna bi loolu loolu ci ci dayo kéemtaan la bokk loolu ci dayo kéemtaan la bokk mais aussi su ko neexee kon maanaam au moment où mën na lee rek mooy mën na lii muy mën na mooy mu fekk ma fii sa sama àdduna bi nga xam ne man fii laa bokk naturellement mu feeñoo ma fii maanaam ma gis ko fii bu dee ci yeneen bi moom sallallahu alayhi mën na nekk sauf que nag euh, différence bi fi mu amee mooy ne du ñëpp ñoo ko mën a amee noonu gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te nelawuloo loolu bokk na ci mbir yi gën a jafee am maanaam bokk na ci mbir yi gën a rëy ci mbir yi moo tax mu ne laakin na waaye nag bay na naw mi nekk na ci diggante nelaw wal kashfi ak wuññeeku gi nga xam ne moom la xaqiqa yi réalité mbir yi di wuññeeku farkoon ak diggante maanaam am na ak teqale gu ci ne teqantal gu ci nekk voilà voilà am na am na différence bu mag bu ci nekk gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, déjà dafa am ay niveau du ñépp ñu gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk lañ gis yenent bi sallallahu nga gis ko ci jëm keneen ku mën a doon nga gisoon ko ci jëmm ji mu nekkewoon fii ak saxaaba yi radiyallahu anhu moo ko gën a moo ko ko parce que mooy jëmmu ju mag ji sallallahu alayhi wasallam bu fekkente ne da ngaa gis mu am ay manquement moom loolu mooy manquement yooyu ci yow la ne parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mat beneen bi ci des moom mooy nga géntu ko mu maanaam nga gis ko rek mais waxul waxoo loolu man xabala maanaam ab jaloore la dayo la waaye am na lu ko gën a rëy mooy mooy muy mën a mooy muy wax ak yow maanaam gént nga ko mais moom wax na ak yow loolu moo ko ëpp doole mais boobu am na bu ko ëpp doole mooy yow nga mën a wax ak moom moom tamit yow tamit parce que loolu tamit beneen permission bu mu jox la maanaam nga xam ne léegi maanaam jéggil na la beneen dayo bi mooy du moom rek mooy wax ak yow di di la jox ay ordre ak di la informer kese mais may na la yow tamit ngay wax ak moom voilà maanaam ngay wax ak moom bu ko defee mu lay tontu boobu moo ëpp doole après nga gis ko maanaam nga toog yeewu mais nga gëmm nga gëmm gis ko boobu moo ëpp doole ngay nelaw gis ko mais nga yeewu ubbi say bët gis ko mais nga ànd ak euh, xeetu nelaw ci biir maanaam nga nekk mi-sommeil yi quoi maanaam nga nekk ci diggante yi nelaw ak yeewu boobu tam mu ëpp doole parce que boobu ci yeewu la sauf que euh, contrôlé wuloo dara wala boog daf laa dugal ci xaal boo xamante ne dinga àttan mbir mi boobu moo ëpp doole mais nga yeewu conscient gis ko mu wax ak yow nga wax ak moom boobu moo ëpp doole yépp boobu moom moo ëpp doole yépp voilà mais gis bi ñu gis yent bi sallallahu alayhi wasallam euh, dafa wute euh, kon soo ko gisee ci forme bi nga xam ne moom mooy forme bi ko saxaaba yi radiyallahu anhum doon gise loolu moom mooy euh, gis-gis gi nga xamante ne moom mooy bi gën a mag moom mooy gis-gis bi nga xam ne moom mooy bi gën a kawe boobu benn gis-gis rek moo ko ëpp mooy gis-gis gi nga koy gis en tant que xaqiqatu muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam maanaam gis bi ngay gis la réalité mohammadienne même même en tant que boobu moo gën a kawe yeneen après nga gis ko nga maanaam nga am loo jàngee ci moom maanaam mu jox la dara ne la lii jariñoo ko walla mu ne la jariñoo ko ba pare bu lan jox naa la ndigal nga mën koo jox loolu tam mu ëpp doole te moo tax zikkar yi ëpp doole ci zikkar yi mooy bi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la ko jox ne lii dee ko zikkar bu mu ëpp doole ci zikkar bu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxee sikar wala Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu jox la sikar loolu moo ëpp doole yooyu lenn rek ko ëpp doole mooy farata yi yi nga xam ne ay farata lañ maanaam mënta ñàkk yooyu ñoo ëpp doole voilà par exemple tey bu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam fee ñoo jox lam naafila naafila boobu lu mu am am doole maanaam mu ëpp doole ci yow mais li muy am am am doole julli farata bi moo ko ëpp doole beneen bi ci des tamit mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu la feeñoo nga gis ko ci yeewu dafa bokk ci yi nga xamante ne dafa jomb wala bokk su dee am na yow yaa déggul wax ji wala yaa comprendreul mooy ne euh, maanaam mu diggal la loo xamante ne day wuuteeg sharia loolu mënta ne parce que yeneen bi sallallahu li mu wax bi muy dund maanaam suñu diggante suñu biir ak bi nga xamante ne mooy xaal bi mu nekk nii mooy dem nekk bar sax euh, wax ji benn la ndax moo ko wax rek moo ko wax maanaam jëmmi wax ji moom doole bi ñu am benn la doole bi ñu am benn la waaye nag mënunoo mënunoo contradictoire maanaam mënul wax ci jamono ji mu fi nekkee wax saxaaba yi radiyallahu anhum nàngam ne leen dee leen def nangam nangam baax na nangam farata la wala nangam dafa xaraam ñu wëlbatiku beneen jëmmu jamono mu ñëw wax ak keneen naan ko nangam boobu noonu léegi xaraamatul loolu mënta ne loolu mënta ne maanaam daa bokk ci yi jomb mënta nekk voilà tey boo géntoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu wax la loo xamante ne ci sharia dañ ko dafa wuuteeg sharia boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne du dagal nga jëfe ko parce que du ne yeneen bi sallallahu sa wasallam moo la digal lu wuteeg sharia déedéet du lool de mais yow yaa comprendre lu wax maanaam parce que sa diggante ak moom ki ay kiiraay da cee loolu moom moo tax yow yaa comprendre wax ni walla nga déggee ko lu dul noonu wala nga yeewu ci nelaw masala mbir yi la bëjoo ci say bopp maanaam lënt nga daal di jàpp ne lii la la wax fekk waxu loolu comme li nga xamante ne ñun ñii mën nañoo waxante mbir yoo xamante ne dafay jàpp ne lii nga waxoon fekk waxu woon lool noonu nga mën a loolu loolu mën a dale moo tax kenn du ko bàyyi xel waaw waaye teqantal gi nga xamante ne moo nekk diggante kon yeewu mais mu am benn mbir bu ñu ki nga xamante ne moom day gis yenente bi sallallahu alayhi te du nelaw maanaam di ko gis euh, di ko mën a questionné di ko mën a laaj bu koy tontu kooku moom boroom maqaama boobu moom la ñu tuddee sahibul maqaamul muhammad yi maanaam maqaamul muhammad yi la amee loolu nag boroom subhaanahu wa taala du ko defal lu dul ñu raar raar raar ci euh, ci afraad yi voilà du afraad yépp ko am ñu raar raar ci afraad yi ñoo ko am voilà moo tax jàpp ne gis yenent bi sallallahu alayhi rawatina ci yeewu nii nelaw même xattaa ba ci nelaw jàpp ne dafa yomb lool bokk na ci xalaatinu ñekk ñi yeewul maanaam jàpp ne dafa yomb et du dara loolu dafa am sikar rek boo xam ne boo ko defee donc kii da gis gaa yu bari nekk ci télé bi wala rajo bi wala boog ci yeneen di wax ne sikar bi boo ko defee da gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam laajal gaa yi ko def la wax na <laughs> <laughs> ah, def naa ko dara lu bari bari ah, parce que comme nga xam ne noonu lañ ko waxee ci jotaay bi weesu yeneen soo demee ba gis ko c'est parce que moom moo tànn yow nga gis ko pas yow yaa ko tànn maanaam yow doo ko forcer moom mu feeñu la déedéet moom mooy tànn choix bi pour yow nga gis ko kiiraay bi moom moo ko yëkkati du yow yaa ko yëkkati mënoo ko yëkkati yow voilà léegi mu ne teqale teqantal gi am diggante yeewu gi ak kashfu gi mu ne woowu mooy ne an na suurata naka jëmm allati bi nga xam ne yaa yuraa moom yuraa moom la ñuy fii ci moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi mi ci nelaw laa yuqa'u duñu rotal ismuha turam fi fil yaqzat ci yeewu te alal xaqiiqatul muhammadiyya ci xaqiiqatul muhammadiyya maanaam yow ki nga gis ci nelaw nga gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam feeñu la ci nelaw feeñoo la keneen jëmmu keneen nga xam ne yow yenent bi nga gis sallallahu alayhi wasallam ci jëmmi wax ne maanaam boo yeewoo maanaam mu yeew mu feeñu la par exemple ci jëmmi sàmba boo yeewoo doo doo munoo ne sàmba bi sallallahu loolu maanaam loolu ko wax li nga mën a wax rek mooy ne yeneen bi de salaatam feeñoo na ma ci jëmmi Samba lii lii nga mën a wax. lu tax mu ne li ànd na ndax aalamul misaal mooy aalamul misaal waxoon nañ ne xayal ala inda bokk na ci turam yi mooy aalamul barzax ak euh, aalamul maani ainsi de suite dafa bokk ci turam yi aalamul misaal mooy ci côté gént bu dee ci côté gént dañ ko tuddee aalamul misaal. yaqaw day rot ak taabiru ak firi fii ci moom maanaam faaw ñu firi ko faaw ñu gëndale ko mooy gént fokk mu am inter koy interpréter Hmm? loolu moom moo tax fa yoobaru dañ koy gëndalee anil xaqiqatul muhammadiyya jële ko ci xaqiqata yenente bi sallallahu alayhi wasallam ilaa xaqiqati tilka suura jëme ko ci ci dëgg-dëgg jëmmi jooju fil ci geewu bi xilaafil kashf bii nag wuute nag tey bu doon kashfu dëgg-dëgg la mbir mi demee maanaam ci geewu la nit ki ñëw euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme li dal Euh, Shibli mm-hmm. ak taalibeem bi radiyallahu anhu ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal ne man maa yeneen seedeel ne man mi yent yàlla la maa yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam te jëm imaam Shibli la yor radiyallahu anhu ah? mm-hmm. euh, comme li Seydina Ali waxoon ana nuqtatu tax tax taxtal ba ñoom ñaar ñëpp moom wax na ko mm-hmm. man maa ngi tomb boobu nekk ci suufu baa bi te mooy taxawaayu xaqiqatu muhammadiyya ci jamono sallallahu alayhi wasallam parce que forme muhammadienne boobu foog ñu comprendre que ni yàlla daf koy ràngal nit maanaam daf koy solal nit jëmmu yent boobu sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xamante ne bu leen ko solalee euh, dañu nekk xutbu bu leen ko solalee dañu nekk seen xutbu jamono am ñoo xamante ne bu leen ko solalee dañuy nekk ay mafatihul kunuz maanaam dañoo wute à moo tax ñaari façon tiwu personne yooyu ñoom ñooy sol yére yent bi sallallahu alayhi wasallam soit da ngay bokk ci xutbu da ngay nekk xutbu sa xutbu jamono yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam yére mboobu nga nekk ki nga xam te ne yére yenent bi ngay sol sallallahu alayhi wa sallam maanaam la forme wala nga bokk ci mafatihul kunuzi yàlla solal la mu solal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solal la yére boobu mais sauf que ñoom ñëpp niñ ko tolloo niñ ko melee tolloowuñ ko maanaam tolloowuñu ni ñu solo yére yonent bi sallallahu alayhi bi moo gën a mat rek surtout ci côté xilaafa ji le fait moom ci jëmmi boppam mooy xalifa yàlla ci kaw suuf al xilaafatul moom moo koy ràngoo moo koy yor nga Qurdubi c'est vrai que euh, Mafatihul Kunuz yi am nañu nu ñu koy solee noo xamante ne Qurdubi àggul foofu loolu moom moo tax Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu yaakaaroon ne ci benn jamono ne Mafatihul Kunuz yi ñoo gën a kawe Qurdubi ba mu ñaan yàlla yàlla boole ko ci Mafatihul Kunuz yi yàlla def ko mu xam ne ndekete Qurdubi moo leen raw maanaam moo leen gën a mat mu ñaan yàlla yàlla def ko xutbu maanaam tolluwuñu Mafatihul Kunûz yi ñoom ñoo gën a ñoom dañoo gën a am ay te li ko waral lii la mooy le fait que ni ñoom amuñu ay responsabilité nekkuñu ci tasarruf bi tas maanaam ci euh, tasarruf exécution maanaam nekkuñu ci administration donc ñoom amuñu ay responsabilités yu ñuy jouer yu war a tax euh, euh, maam yu leen di préoccuper loolu moom moo tax euh, ma fàttewul Kunûz yi par exemple ñoom dooy di gis ci ñoom par exemple yenn ay kii taan di tukki ci ñoom ñuy def ay exploit ay kii doolu ñoom ñoom loolu seen mbir ñoom loolu seen mbir parce que nekkuñ ci buntu tasarruf maanaam di soppaliku ci mbindeefu yàlla yi ñoom loolu nekkuñ ci ñoom ci liñ nekk mooy mooy sol yëre yent bi sallallahu alayhi jeex na jeex na loolu lañ nekk alors que xutbu bi moom dafa am en plus de loolu moom dafa am tasaruf maanaam moom dafa bokk ci administration bi sauf que sauf que am na ay particularité ay jagle yoo xam ne mafatihul kunuz yi dañ koy am maanaam ci yenente bi sallallahu ci xam bi ñuy xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak euh, ni ñu koy contempler ni ñu koy apprécier noo xamante ne xutbu bi du ko xam loolu moom moo tax al ulumul muhammadiyya mooy boo xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xamu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaan les sciences mohammédiennes yooyu noonu euh, mafatihul xutbu yi ñoom bu ñu demee ba ci seen jombartal 71 lañ ciy xam 71 euh, sciences mohammédiennes alors que mafatihul kunuus yi ñoom dañ ci xam 72 dañ xam 72 science muhammadiyya te benn bu ci nekk ci xam-xam yooyu ay fenêtre la yoo xamante ne ci infini ci infini ay fenêtre yu dul jeex la maanaam da ngay ubbi gis yoo xamante ne maanaam doo am temps doo am temps euh, explorer parce que il faut que mu ubbi waat yeneen gaaw parce que dem ci maanaam comme si tey bu dee day da nga war a xam li ci néeg bi dem dugg bu bee mu ubbi beneen fenêtre ci beneen néeg am yu bari yoo xamante ne benn bu ci nekk dafa am ay trésor yu ci ne wala lu ñu ci war a kii maanaam doo ñëw di yem fii maanaam parce que boo yemee fii c'est vrai que di jël lu bari fii mais problème yi moom mooy. yeneen yi doo ci dam dara. maanaam moo tax boo ñëwee da ngay xool kii da jël jàll ci beneen bi ci des gaaw dem jël jàll ci bi ci des gaaw moo tax ñoom itam dinañ xam loo xamante ne euh, xutbu bi du ko xam mukk voilà voilà te euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme daf leen solal yërëm da leen solal yërëm sauf que ni mu leen solal yërëm bokkul ak ni mu solal yërëm xutbu bi ce qui fait que ni xutb bi moom daa iman ah day naka mën a wax maanaam euh, léeg-léeg yenn jëm saa sam solal yére koo xamante ne maanaam dafa am noonu yàlla yàlla dafa yéeme yàlla dafa yéeme parce que léeg mu solal ko koo xamante ne mais mais il est mais dañ ko dul soupçonné doo ko sax sobe doo mën a yaakaar ne xanaa solo nañ ko maanaam yeneen bi sallallahu solo na ko maanaam solo na ko yére bi à ce point voilà mais ñun ñëpp ay ay façon lañ ay façon lañ euh, Ashibli mu ne moom moo nekk moom moom waxoon na ko ne man maay toog toog toq bi nga xamante ne man point boobu nekk ci suufu baa bi mooy basmala maanaam point boobu man la nuqtatul baa te loolu li mu ci jublu rek moom mooy incarnation wu ismullah al-azam loolu la ci jublu parce que ismullah al-azam dañ ko wax nuqtatul baa dañ koy wax nuqtatul baa dafa bokk ci tuuru ismullah al-azam dañuy wax ismul ihaata nuqtatul baa yi walla ismullah al-azam dafa bokk ci tuur yi waaw te incarnation ismul azam du dara lu dul sol yére yenente bi sallallahu alayhi mu ne kon kon fa innahu li wér mooy iza kushifa bu ñu wuññalee laka yi ñeel la an haqiqatu muhammad ci jëmmi naka moom jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mutajalliyatun dafa feeñee fii suuratin ci benn jëmm min suwaril aadama yii na ci jëmmi doomu aadama yi fa yalzamuka day daa war ci sa ci yow iqaa nga rotal ismu tur tilka suura boobu la jëmm alal xaqati muhammadiyya ci xaqati yent bi sallallahu alayhi wasallam comme que yonent ci jëmm kooku wajeji bu te nekk lu war alayka ci yow anta ci nga tegginu ma ànd ak saaxiba jëm boroom tilka suura boobu la jëmm te ak du bokka teggin gi ngay àndal ma sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam teggin gi ngay ànd ak yent bi sallallahu alayhi maanaam day daal di war nga daal di am teggin gu mat sëkk ci maanaam li ngay am ak jëmm jooju lima ngir li nga xam ne aataa ko jox na la ko alkashfu ak wuññeeku an na sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mutasawwirun dafa melowoo bi dil ko suura boobu ci boobu la melo kon nag fa laa yajuuzu du dagan zalika loola ba'da ginnaaw shuhuud seede gi ngay seede sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam fiihaa ci boobu la jëm antuma antu amilaha ci ngay jëflanteeg moom bi ma ci li nga xam ne kunta moom nga nekkoon di jëflanteeg kooka min qablu ci lu jiitu summa topp nag iyyaaka maa ngi lay may tandikuloo an ci nga def-defle shay'an lenn fii qawli ci sama wax jii nii min mazhabu tanasux mooy incarnation ne incarnation dafa am jubluwuma ci ne incarnation dafa am dafa feeñ ci jëmm kooku loolu laa la wax xaasha allahu yàlla ëppante nag loolu wa xaasha rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenent yàlla bi sallallahu alayhi tamit ëppante nag loolu an yakuna ci muy nekk zalika loola muraadi sama namm na li ma bëgg a wax ci mbir mi du yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu incarné ci kenn xaqiqatan bu ñu xoolee lii mooy problème bi nga xamante ne dëgg-dëgg moo dal laayoon yi laayoon yi du lu gën a sori wala lu gën a tuuti ko problème bi masala bii nii ñu ne muy jëmmi masala bi nga xamante ne moom mooy seen problème bi nga xamante ne ñii ñoom ci seen bopp dañoo am problème comprendre ko waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy xuloo wala ñoom it dañoo am problème comprendre ko maanaam ñiy xuloog ñoom dañoo jàpp ne looloo tax laa yeen néexuta waxtaanal parce que li tax néexuta waxtaanal mooy ñiy waxtaan ak ñoom dañooy jàpp ci seen réalité loo xam ne ñoom jàppuñu ko maanaam xam nga yow tey bu fekkente ne da ngay dañuy dañuy werante ci benn benn nga bëgg maa wax ne ma yow li nga nekk xalaat boobu baaxul man la lan laay xalaat nga wax ma xalaatu keneen leneen beneen xeetu xalaat da ngay xam ne kon damay jàpp ne yow xamuloo ma fa xamuloo man li may xalaat mm. laa yeen yi yenent bu bees dafa am sallallahu alayhi wasallam ñu waxuñu loolu loolu moom moo tax ñii wéranteeg ñoom di wax naan laa nabiyya ba'di sa ab yenent namul sama ginnaaw et que yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xaatimun nabiyina kon yéen laa yene weddi ngeen alxuraan ñoom dañ naan leen mais ñun li ngeen wax ak ñun li ñu wax bokkul maanaam ñun waxuñu ne dafa am yenent bu bees amul sallallahu alayhi wasallam waxuñu loolu waxuñu ne ginnaaw yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa am beneen yenent bu bees loolu laa yéen waxuñu ko maanaam loolu il faut que leer parce que ñi nga xamante ne ñooy seen xulóowaale yi yooyu la jéem a indi te loolu noonu maanaam ay dalil la yoo xamante ne dëgg la mais sauf que concerné wul laayeen yi parce que waxuñu contraire dalil boobu waxuñu ko waxuñu contraire li ngay wax ñoom gëm nañ ni yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy yenent bi mujj et que amul yenent buy ñëw ci ginnaaw ñoom loolu dañ kaa gëm comme yow tijaan bi wala murid bi wala euh, euh, euh, kii bi nu mu tudd xaadir bi ko gëmee ñoom noonu lañ gëmee loolu noonu lañ gëmee ni yenent bi mujj ci yenent yi alayhi salaam mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibnu Abdullah sallallahu alayhi ñoom noonu lañ ko gëmee comme yow ni mu ko gëmee fan la problème bi nekkee problème bi yëpp fi mu nekkee mooy ñoom dañu ne bàyyi laay ci boppam mooy jëmmi yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom loolu lañ jàpp maanaam te loolu mooy masala bi ñu gis léegi nii ne bàyyi du jëmmi yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ma day feeñee ci jëmmi bàyyi loolu mën naa ne beneen bi ci des mooy ne yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo tax ñu naan ko libaas maanaam dafa solal yére maanaam moom yére la ci jëmm yenente bi sallallahu bi mu ne yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa jël ruuxam def ko ci sama jëmm li mu ci jublu mooy xaqiqa bi maanaam mooy ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam dafay jël maanaam mooy li ñu doon wax bi mu naan xaa anta minni wa ana yow ci man nga bokk ma bokk ci yow mooy lan mooy exemple bi ñu joxoon ci jotaay bi weesu mooy comme boo gisee benn jinne daaneel nit ni ko waaji possédé noonu ni ko jinne ji possédé yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la jëlee xaqiiqam maanaam maanaam mooy ruuxam maanaam wala boog su la neexee nga ni photocopie wu ruuxam daal di koy imprimer imprimer ko ci ruuxu nit ki de telle sorte que daf ko possédé hmm. masala bi loolu la maanaam yent yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam terewul muy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sauf que jëmm ji dafa fu nekk photocopie ci sens bi nga xamante ne moom lañ doon wax ci ñaari jotaay yi weesu su fekkente ne comprendre nga loolu di nga comprendre fan la problème u laa yéen i nekke maanaam lan moo tax comprendre wuñu ñoom bi li laay doon wax te loolu noonu réalité la xaqiqa la boo xamante ne ñu bari mu am nañ ko ci lu weesu Cheikh Abdou Karim Al Jili sëriñam bi amoon na di anam boo xamante ne ko Ashibli bi radiyallahu anhu am na na ñeneen yoo xamante ne am nañu xaqiiqa boobu noonu ñooñu nag dañuy dem ba nga xam ne dañuy waxee ci làmmiñu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ay mbir yoo xam ne comme monsieur Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu lu mu wax bi mu ne euh, xutna bahran waqafal nabi wala waqafal anbiya bi saaxilihi ñu jiit gi nañ jiit yoo xamante ne yeneen yi alayhi salaam ci tefes gi la ñam loolu làmb ni yenent bi la ko waxee sallallahu alayhi wasallam parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo xuus géej goo xamante ne mboolem yeneen yenent yaay sasan bi ñëwee ci tefes gi la ñam mais sauf que moom yenent bi bu fekkente ne dafa possédé dafa nekk maanaam da euh, dafa maanaam dafa dafa dafa dafa dafa imprimé wu ci Sayyidina Abu Yazid al-Bistami ci anam goo xamante ne moom day mën a waxee ci xaal boobu parce que Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu yi muy waxee da ngay gis ne ci mafaat mafaatihul kunuz la ah ce n'est ni plus li nga xamante ne moom lay wax ñëpp maanaam moo tax ñu bari bari dañu foog ne Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu xutbu la alors que Cheikh du xutbu radiyallahu anhu du xutbu parce su doon xutbu la ni muy waxee du waxee noonu. parce que le fait mu ne sama tànk bi teg naa ko ci doo loofu wàllu wi le fait muy wax ne euh, euh, euh, gars yi dañ naan ma yow yaa xutbu bi d'ailleurs wax na ko gars yi dañ naan ma yow yaa xutbu bi di jàpp ne ñu ngi may tàgg mais xamuñu ne xutbu yi samay taalibe lañ samay ndongo lañ maanaam duñu dara dul sama ay ndongo man bi ma naanee sama kaas bi ma naan bi ma ci desele ci laa may xutba yi ñoom ñëpp ñu naan demande ak wax ji muy wax par exemple ne yéen ci yàlla Musaa sa salaam ni ñuy tagg tagg yataw wi mais yataw wi du dara lu dul benn car ci sama garab maanaam xeet yooyu yooyu yëpp day tegtale maanaam ne xaalu bi mu yoon mooy justement li bàyyi laay am mooy justement li nga xamante ne moom mooy xaalu ma fàttali ko Kunûz yooyu nga xamante ne ay albisa lañ min albisati nabi sallallahu alayhi wasallam maanaam ay yére yenent bi lañ sallallahu alayhi wasallam euh, dañuy waxee ci xaalu yenent bi sallallahu alayhi wasallam di waxee ci làmminu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ay xaqaa'iq yoo xamante ne mbir mi noonu lay deme loolu taxul ñoom nekk jëmi yenent bi sallallahu alayhi wasallam sauf que Sayyid Muhyiddin ibn Arabi radiyallahu anhu masalan ak Seydou Abdou Khadir Jilani radiyallahu anhu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu dane xeetu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñaar ñi ñoo ci gën a xam yàlla ginnaaw man ñoom ñaar ñi kenn ku ci nekk dangay gis ci ay xaalam daa iman ngay seetlu ñuy wax wax yu mel noonu Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ne yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wasallam dafa kone te loolu xaqiqa la bu mu dund tamit këni moom dafa koo maanaam daf koo lan allah sallallahu daf ko dafa occupé dafa dafa dafa jël maanaam partie intérieure am maanaam partie mooy si Muhyiddin Ibn Arabi loolu mooy partie intérieure am partie extérieure am mais partie intérieure am Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tellement que moo ko géré ci anam goo xam ne moom amu ci maîtrise et que moom nekkul lu dul ci jëmm yenent bi sallallahu alayhi benn karaw benn pepp karaw bu sax ci jëmm yenent bi sallallahu alayhi ci anam goo xamante ne caractéristiques yi daw ci jëmm yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmmam maanaam ADN yi ñooy jëmmi ADN yi daw ci karaw boobu ci jëmmam moom Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ci anam goo xamante ne daf ko daf ko maanaam moom moo moom moo koy gérer de telle sort que moom munul supporter yenent bi sallallahu alayhi wasallam wu ci moom ne serait lu tolloog xef ak xippi su ko defee munul supporter loolu que yenent bi sallallahu alayhi wu ci moom munul ne voilà loolu xaal boobu ñooñu noonu te d'ailleurs euh, type boobu type boobu ñoom gën nañ sax kawe xaqiiqatan bu ñu naan ñi ay afraad lañ ñi ay kii ñoom ñoom genre boobu dañoo gën a kawe niveau boobu sax am na nag ci euh, taalibi Cheikh Ahmed Tidiane yi radiyallahu anhu ñu ngi tudd juróom benn téeméer ñoo xamante ne noonu lañ mel mais gën nañu garaaw lool tuuti parce que dañu seen benn pepp karaw moo ëpp doole xut bu yëpp yi mës a am bu ñu leen boole benn pepp karaw bi bu nekk seen jëmm bu sax seen jëmm benn groupe lañ ci groupe taalibeem yi moom Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu am na tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy comme Seydi Ali Harazim radiyallahu anhu maanaam te mel ni Seydi <laughs> Ali Harazim radiyallahu anhu ak li ko Cheikh Ahmad Tidiane yi wax radiyallahu ne Yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ne sa bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne euh, waxal Seydi maanaam non maanaam ne ne dañuy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu sa xaal yow sa xaal yow ak Seydi Al-Harazim radiyallahu anhu mi ngi mel ni yent yàlla Haaruna ni mel ak yent yàlla Muusa alayhi salaam ni Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mel ci man man yow Seydi Al-Harazim noonu la mel ci yow radiyallahu anhu wax na ko ne ko Seydina Ali ni mel ci man radiyallahu anhu noonu la Seydi Al-Harazim mel ci yow radiyallahu anhu moo tax maqaama bi nga xamante ne moom la amee ci xilaafatul baatin maanaam nekk xalifa yi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ci baatin ànd ak ne moo Cheikh Tidiane ñoo bokkoon di dund te Cheikh ma Tidiane Chérif radiyallahu bi muy dund la ko fal xilaafa boobu parce que justement maqaama xilaafa boobu noonu kenn du ko am lu dul ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo lay proposé Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu la voilà nga nga taxaw ci kaw martaba boobu ci anam goo xamante ne amul benn particule atome ci existence bi lu dul fu fuyu daal yi jógee ci jëm Cheikh Ahmed Tidiane ci yow la jaar pour mën a tasaaroo non seulement ci taalibe yi mais aussi ci mboolem univers bi te maqaama boobu noonu dañ koy donnante waaw Seydi Abu Nasr al-Alawi radiyallahu anhu moo ko yoroon ginnaaw Sidaal Harazim radiyallahu comme ni nga xam ne noonu la siiwee euh, maqaama bu raara raar la boo xamante ne spécifique la def ci itlaq mais bu spécifique ñooñu ay xeetu mafatihul kunuz lañ ñoo xamante ne ñoom ci seen bopp dañuy am droit de regard ci xutbu bi en droit de regarder ci dañoo raar ñooñu dañoo raar voilà ma xam bu raar lañu wax voilà maqaam boobu xilaafatul mutlaq la maanaam xilaafa absolu la nga xam ne jëmm yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafay imprégné wu ci ñoom voilà dafay imprégné wu ci ñoom carrément voilà carrément ku mel ni ñëw Seydi naka la tudd al Arabi ibn Salih radiyallahu anhu waaw ku mel ni Seydi Ahmed Sukayrij radiyallahu anhu voilà maanaam voilà fokk nga mel noonu ñooñu ñooñu léegi nag imaginer ñun ñëpp bu ñu leen waxee léegi Cheikh Ahmed Tidiane moom radiyallahu anhu voilà nga imaginer ko nga xam ne ñii ñëpp ay ndongom lañ loolu moo tax maam pour dellu si ci maam maam laajee ni compréhension bi ñu am ci mbir lii gën sori lii problème bii rek la. ñoom bu ñu comprendre problème bi seen problème yëpp rek la wu ñu daal di duggaat ci ràngul islam ci biir yoonu islam daal di nekkaat ay jullit bu ñu comprendre mbir mi rek nekk jullit voilà mais masala bi dafa xóot ci ñoom te dafa dafa dafa problématique dafa dafa dafa en fait non seulement masala dafa laaj nga am compréhension maanaam dafa dafa laaj nga mën a xàmmee ràññee mais dafa laaj nga am niveau te ñoom ñaari yi léegi awaam yi duñ mën a mënuñu koo am ce qui fait que taali sëriñ buy wax ci kanamu taalibe yi yu mel noonu risque bi tamit moom mooy ñu am nit ñi problème yi mel ni loolu ngay dégg ñu bari bari dañuy dégg du yàlla la sëriñ diw mooy yàlla maanaam parce que tout simplement awaam bu ñu amee accès ci yenn mbir yi rek maanaam mënuñoo foog lu dul ne kem kii xanaa mooy yàlla waaw te loolu moom moo tax tamit il faut faire attention par rapport ak yooyu yëpp ay xaqaay la dëgg la mais bu ñu dugg ci domaine talasuf maanaam ak ay maanaam affaire incarnation yu réincarnation yooyu parce que laayeen yi ni ñu ko gëmee mooy loolu rek yenent bi sallallahu ci boppam moo réincarné wu ci jëm bàyyi laay ki ñu kiw xeesoon fee moo ñuul fii ka nekk ma nga moo ñëw Cambérène ak Yoff ki nekkoon Makka ak Madina mooy jëmmi ki nekk Cambérène ak après ci biir loolu ñu am ay théories yu bari ko xam ay wolof lañ ay théories yu bari bari yoo xamante ne dañ koy créer seen biir ay wax yoo xamante ne teguwul ci dara ñu koy toxalante di ko wax te kenn mënu laa delloo wax ñu ba bàyyi laay carrément mënta ne voilà loo xamante ne dañ koy mën a vérifier gis ne lii du dëgg mënta ne et que en fait bàyyi laay waxu ko. yii yépp ay biir la yoo xamante ne yuy xew la yoo xamante ne ay problème la yu rëy rëy yoo xamante ne euh, parfois looloo ko indi mooy ñàkk xàmmee niveau yi ñàkk xàmmee lan mooy lan ak martaba bii lan lañ ci ku ci taxaw naka la voilà mu ne bal fi nekk inna rasulullah nekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam lahu mi nag tamkiini ci jàppandi ci di mën a jël jëmm bi kulli suurati ci jëmm bépp jëmm xayin kuy dund boo xamante ne yatajalla dana melowoo fi hadhihi suura ci boobu la jëmm waqat te dëgg-dëgg jarat wéy daw na sunnatahu sunna moom yenente bi sallallahu alayhi annahu ne moom laa yazaalu du dañ yatasawwaru di melowoo fii kulli zamanin ci jamono ju nekk bi suurati ci jëmm akmalihim ki gën a mat ci moom mooy li ñu doon waxtaanal xutbu mooy mu réyal sha'nahum seen mbir mooy al insaanul kaamil nit ku mat ki mooy l'homme parfait wa te mu taxawal ma yalaanam seenu jeng fahum ñooñu xulafaa'uhu ñoom ñooy ay xalifa yenent bi sallallahu alayhi fi zaahir ci zaahir wa huwa waaye moom fil baatin ci baatin xaqiiqatu moom mooy seen xaqiiqa wax ji tëru na même bu fekkente ne al insaanul kaamil dëgg-dëgg yenent bi la sallallahu alayhi wasallam mooy al insaanul kaamil voilà taxawaayu ak insaanul kaamil mooy jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam et que ñeneen ñi ci des en fait euh, nan laa ko mën a waxe c'est que en fait mafatihul kunuz yi dañoo bari ay ay façon dañoo bëri ay façon saaxibu nubuwa ama yi ñu nga xamante ne dañoo am nubuwa ama loolu tam benn problème la boo xam ne ba laayeen yi bokk na ci seen problème voilà parce que dafa am nubuwa amma ak nubuwa tashri'iyya dafa am ñoo xamante ne nubuwa am na nubuwa sauf que bu loolu xeet wilaaya la bu ñu tuddee nubuwa amma dañ ko tuddee noonu dañ naan ay maanaam yenent lañ mais en réalité duñu yenent maanaam duñu yenent bi nga xam ne moom la ñuy wax mooy nubuwa tashri'iyya mais dañoo am ay information yu leen yàlla di jox ñu am xam yoo xamante ne xam-xam yooyu noonu maanaam sujet bi dafa délicat dafa dafa dafa garaaw maanaam xam-xam yu spécifique lañ am yu xóotu xóot yoo xamante ne dëgg dëgg xam-xamu yeneen yi la alayhi salaatu ñoom yu ñu doon ñoom ci yeneen yi alayhi salaatu wasalaam euh, ñoom àgguñu niveau di doon ci yenent yi bay mën a def tashri' maanaam bay mën a taxaw naan dañuy tëral ay àtte loolu amuñu ko maanaam ay xam-xam la yoo xamante ne euh, dëgg-dëgg maanaam dañuy xóot ci al ulumul muhammadiyya mooy les sciences muhammadiennes xam-xam yi nga xam ne yenent yàlla Muhammad sallallahu sa wasallam dañ ko jagleel Seydina Xadir masalan alayhi salaam moom yooyu la amee xam-xam yi mu amee nga xam ne day yéew day kii mais Seydina Xadir Sam amul peuple bu ñu ko yónni boo xam te ne day tëral charia maanaam di wane naan leen lii la te yeneen yi dañuy indi charia hmm. voilà voilà comme naa voilà euh, yonent yi hmm? maanaam dañ leen di yabal ñoom tamit wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin yabaluñu benn yonent wala maanaam rasul wala nabi mais nubuwa googu ñu wax nubuwa tashri'i la mais yeneen ñi nga xamante ne dañoo am ci afraad yi maanaam ci mafatihul kunuz yi ay groupes yu spécifique ñoo xamante ne dañoo amee nubuwa googu noonu xeetu nubuwa goo xam ne lu mu lañ tuddee nubuwa amma mooy la prophétie libre bi nga xamante ne ñooñu euh, bokkuñu ak ñee nga xamante ne dañoo am ak nubuwatul ya mooy la prophétie légiférante moom nga xam dañuy mën di teg ne ah yàlla lii la àtte lii dagan na lii xaraam na nangam nangam loolu doo gis ci wàllu yu ku ko am mais information yi ñuy amee ci borom subhaanahu wa ta'aala bi am xam-xam yoo xamante ne ku dul ñoom mënoo ko am loolu ñoom dañ koy am te loolu mooy lu bu mooy le fait que bo maanaam ngay am ay information ba pare nga sut ñi nga xamante ne ñoom ñooy say maas maanaam peuple bi mënuñu am xam-xam boobu munuñu ci am accès. loolu moom moo tax sëy naa Xadir yenent la wala du yenent wax jooju ñaar yëpp dëgg la yenent la te du yenent mm-hmm. yenent la dans le sens que ni dafa am nubuwa amma du yenent dans le sens que ni amul nubuwa tashri'iyya voilà wala borom subhaanahu wa ta'aala ko abdan min ibaadinaa jaam la ci suñu jaam yi te dafa bokk seen caractéristique xoolal par exemple euh, Seydina Uways Uways al-Qarni radiyallahu anhu yenn bi saa sam yi mu wax ci moom yépp saxaaba yi radiyallahu anhu ni ñu ko gisee ak vraiment li nga xam ne loolu la spécifié te musul gis yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ak spécificité yi mu am yépp ba naa Xaalid te loolu beneen caractéristique la xoolal Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu nekkoon na nga ma ñaanal lan la wax dam ni ko duma la ñaanal yow kese man damay ñaanal mooy ñaanal ñëpp lay ñaanal waaw <laughs> voilà samay ñaan ñaan goo xam ne ñëpp ko bokk mu am ay information ci xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi yoo xamante ne ba ci xattaa ñoom saxaaba yi lu bari bari ci ñoom daf leen daf leen réeroon parce que justement ñii dañoo amoon spécificité boobu maintenant daf leen réeroon dans le sens que feeñaluñ ko woon pas dans le sens xamuñu ko woon voilà parce que saxaaba yi tamit radiyallahu dañoo am ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noo xam ne ñeen keneen ko du ñu xamu ko nag jombul keneen am xam-xam boo xamante ne lu ëpp ci ñoom daf leen di riir loolu jombul te Seydina Uways loolu la amoon radiyallahu anhu voilà Seydina Uways loolu la amoon radiyallahu te xoolal subhaanallah xawoo ñu ko woon a mën a xàmmee ci biir mbooloo mi xaw ñu ko woon a mën a xàmmee ci biir mbooloo mi te nanguwul woowee boppam lu dul abdullah jaamu yàlla comme Seydina Xadir alayhi salaam nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala ni mu ko melale mooy jaam la ci suñu jaam yi maanaam caractéristique boobu ak xam-xam yooyu nga xamante ne moom la ñuy yox mais vraiment dafa yéemi te ñooñu bien évidemment buñ ko waxul it war nañoo xam ne duñ nombre bu bari maanaam doo def foo foo romb gis leen foo dem dajeek ñoom loolu daa bokk ci évidence yi mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man ra'aani képp ku ma gis fil manaami ci gént faqat dëgg-dëgg ra'aani man la gis maanaam gis na ma fa inna sheytaana naka sheytaane laa yatamassalu du jël jëmm bii ci man maanaam munta jël sama jëmm loolu moom sheytaane manu ko ngir la maanaam sheytaane amul capacité boobu loolu tax yent bi sallallahu alayhi ñi nga xamante ne dañuy wax lu dul dëgg di ko askanale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañoo am capacité bu seytaane ci jëmmi boppam amul. <laughs> moo tax gis lu dëgg wax ji xam nga moom la lëkkale dane samu bismi wala taknu bi kunyati man kadhaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi moom yow la boole sallallahu alayhi wasallam tuddee leen sama tur mais bu leen dàkkantale sama dàkkantal daan ne képp ku ma wax lu dul dëgg na waajal bërëbam doo doo jekki waayam biir sawara seytaane lan ki ah, ku ma gis ci gént man mii la gis parce que seytaane du jël sama jëmm maanaam lëkkale bi mu leen lëkkale mooy loolu mooy ne ki may sosal moom dafa am capacité de ci yàqu maam dafa yàqu détérioré maam spirituellement de telle sorte que moom ak seytaane ay mbokk lan seytaane nag man amul capacité bi kooku am ba nga xamante ne dafay wax ne maanaam day ñëw di wane ne man la fekk du woon man seytaane mënul def loolu di ñëw di feeñu nit jël sama jëmm wan ko ne ko yenent bi la sallallahu alayhi wasallam ba waa ji gëm ne yenent bi la sallallahu gis naa ko mi ngi nii nii la mel nii la mel nii la mel ndekete yoo boobu seytaane la loolu mënta ne segam seytaane amul capacité boobu mais doomu aadama yi léeg-léeg ñu def loo xamante ne maanaam même mbir moom la mooy lan mooy dañuy ñëw ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na wala def na wala nangam na waxal ma lu dul dëgg te seytaane moom bu bëggoon def loolu day am problème du ko mën moo tax képp ku ko def na waajal place sa baraas biir safara yal na ñor sàmm moo tax ñàkk garaawal loolu ci yent bi saa sam lu garaaw la ñàkk garaawal waxal yent bi saa sam lu dëgg lu garaaw la ak jàpp ne noo yenent bi moom saa salaam moom façon lii moom xam naa moom kenn du ko sosal daal di tàmbali di wax kooku moom mooy ahadul kazzabina comme ni yent bi wax sallallahu alayhi képp koo xam te ne dafa waxal yent bi sallallahu lu dul dëgg fekk yow dangaa sukkandikoo ci keneen ko wax rek nga wax yow yaay kenn ci ñaari kàcckat yi wala yow yaay kenn ci kàcckat yu bari yi voilà moo def attention mhm. xadis euh, bi boobu rawaahu mus muslim moo fi saxee wa ibnu Maaja wa Ahmad fi musnadi wa Tabaraani wa Awsaq wa ibnu Raahawayhi Isxaaq an Abi Hurayra radiyallahu anhu Tirmidhi tam solo na ko saxaw wéral na ko wa Tabaraani fil Awsat moom moo jëm Awsat an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ibnu Maaja tam solo wa ibnu Abi Shayba ah, an Abi Sa'id mooy al-Khudri radiyallahu anhu wa ibnu Maaja tam solo wa Tabaraani fil Kabir an ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa wa Ahmad tamit solo na ko Abu Ya'la ah, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu at-Tabarani tamit solo na ko ah, fil Kabir ci Mu'jam al-Kabir wal Awsat ak Mu'jam al-Awsat an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa lafz Tirmidhi waxu Tirmidhi fi Shamaa'il muy ci Shamaa'il Muhammadiyya an Abi Hurayrata radiyallahu anhu mooy la yatamathaluni mooy duma melowoo wa lafzul Bukhari waxu ah, imam Bukhari indi rahimahullah an Sa'id an Abi Sa'id muy al-Khudri radiyallahu anhu mooy la yatakawwanuni mooy du nekk ba mel ni man voilà kon loolu yenente bi sallallahu alayhi ay mooy ne am na ne hay'atuhu jëmmam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam forme maanaam posture am laa du am kàttan ak sheytaanu sheytaanu ak talabbasu di di di làmboo bi xaa ci moom maanaam jël yére yenente bi sallallahu alayhi sol ko mën a taxaw ci kanam nit ñi ne nii laa mel man maay yenente bi loolu mënta ne wa anna naka buur yàlla taala aji ji lam yu makkinuhu jàppandi lulu ko min zalika ci loolu jox ko possibilité mu mën def loolu wa hada lii min azimi daa bokk ci yër màggaayu rahmati yërmandem moom buur yàlla taala aji ji bi naa ci ñun maanaam loolu yërmande bu rëy la ci ñun parce que su fekkonte ne loolu mën na ne yeneen bi sallallahu alayhi bu feeñoo nit wax ko dara jox ko ay mbir wala jàngal ko dara wala am lu mu ko defal mën na dootu du am possibilité xam ndax yeneen bi dëgg-dëgg sallallahu alayhi moo ko wax li wala moo ko defal wala moo ko jàngal li wala seytaane la du am possibilité bi mais maa daama ne yeneen bi sallallahu alayhi moom mënoo koo jël jëmmam loolu li muy tekki mooy loo jëlee ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom la mënta nekk keneen te man ma gis ko ci gént ak tey ma gisoon ko ci yeewu mais benn la parce que li possible ma gis ko ci gént le fait que nelawuma rek moo dox ci diggante bi te comme moom mën naa ñëw feeñu ma te moom la du seytaane c'est sûr moom la fekk maa ngi nelaw loolu moom ni mu ko mën a fekk maa ngi nelaw noonu dong la ko mën a fekk yow na maanaam amul différence entre ma nelaw ak nelawuma amul différence c'est que mën na ko ci jamono ji may nelaw mooy mën na ko jamono ji ma nelawul voilà gis naa ko gis naa ko rek voilà kon seytaane munul jël jëm yent bi sallallahu alayhi loolu munul ne munul am forme munul wax waxam munul jàngale njàngaleem voilà mais loolu il faut que mu jugi ci jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu il faut que tamit ñu xam de euh, ah comme gént naa diw sëriñ diw yooyu seytaane jël jëmmam loolu moom amul lu ci leer parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam la lañu lan la bi moom sallallahu alayhi wasallam jël jëmmam te moom yenent bi sallallahu boppam la garanti loolu boppam la garanti loolu amaa diw comme moom Muhammad yiw la dëgg la su dee saxee ne moom Muhammad yiw la boo xamante ne amul lu ci rax hmm. seytaane du jël moom mais nag Muhammad yiw mooy kan kan mooy al Muhammad yiw dëgg dëgg dëgg nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy baatinam dëgg et que moom zahir bi moom maanaam voilà hein et que yenente bi sallallahu alayhi mooy xaqiqa baatinam dëgg dëgg dëgg dëgg loolu dafa raar loolu c'est loolu loolu dëgg dëgg dëgg dëgg ñoo raar nag taxaw taxawaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ek yenente bi sallallahu alayhi nekk seen baatin loolu loolu dafa loolu loolu ci jëmmi boppam sax mooy li gën a kawe ci mawre maqaama yi mooy al maqaamul muhammadi yu boobu ñuy wax ñu doon wax xam ne dangay ngay dem bay gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi sallallahu alayhi wasallam wala maanaam yenent bi sallallahu nekk sa baatin nekk sa jëmm sa biir confisquer sa sa zahir sa biir sa baatin ak sa zahir parce que sa zahir dootul defati wala mu waxati lu wuuteeg lu yenent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg dootul amati et sa biir sa for intérieur yenent bi sallallahu alayhi moo koy irriguer moo koy nàndal loolu waaw boo mel noonu c'est vrai seytaane du jëm sa jëm mais kooku mooy kan dañuy gis nit ku baax ku nekk ñu jàpp ne kooku la déedéet bu doon loolu la mu simple kon mu mu mu bañal ko bopp ba pare wax ne saxaaba yépp radiyallahu anhum noonu lañ ne ba pare daal ne kon ku ma gis ci gént ma rek sama saxaaba yi radiyallahu hmm. <laughs> mais moom boppam la garantir boppam sallallahu alayhi wasallam bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam boppam la garanti maanaam loolu tamit ñu def ci attention jàpp ne seen diw moom seytaane mënta jël jëmmam loolu kooku loolu def leen dañ def attention lan mooy wane ni seytaane mënta jël jëmmam dañoo am dalil ci loolu est-ce que am nañ dalil buy wane ni seytaane mënta jël jëmm boobu naam su fekkente ne Euh, dëgg dëgg dem na ba jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam et boo xamante ne moom affirmé na ko te caaxaanul bi mu koy affirmé ndax yenente bi sallallahu alayhi dëgg dëgg dëgg dëgg moo ko affirmé bu dee loolu la dëgg la naam mais bu fekkente ne réalité boobu yow mosul léegi sax mu wax ci moom xamul sax existence su réalité boobu nga ne seytaane mënul jël jëmmam lu tax te moom xamul sax existence réalité parce que réalité boobu mënoo koo dund te doo xam existence loolu loolu yaakaar naa dinañ dëppoo ci ne man ci ne ci ne du jàppale parce que réalité la boo xamante ne d'ailleurs euh, li yéeme mooy ni ko am ñi ñoom dafa bokk ci li ñuy jàpp di ko gëm à juste bon maanaa ko ah, bon voilà parce que à raison aussi hein mooy dañoo gëm ne ñoom dañoo unique ci existence bi maanaam mooy ñoom dañoo gëm ne ñoom kenn rek lañ amul ku mel ni ñoom bi yàlla bindee ba bind ba léegi yàlla da leen defal loo xam ne te may na leen ñu nekk ay nit ñoo xam ne ñu mel loo xamante ne kenn melul ni ñoom amuñu ku ñuy bëgg ci yow dara wala ñu lay ñeewee lenn parce que ñoom yent yàlla bi sa loolu xam nga image bi loolu soo ko amee amuloo looy bëgg ñeeti kenn amul looy bëgg ci kenn amul sa xel du dem ci ne ak a neexoon ma mel ne diw ci wàllu yi sa xel du dem ci loolu parce que tout simplement yow yàlla dala defal loo xam ne ah <laughs> yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam waaw voilà lan nga bëgg ci amatul loo amatul looy wut amatul looy wut maanaam loolu ñooñu dañuy gëm ne dañoo ñoom ñoo ñoom ñoo féete kaw ñeneen ñi ci des ñëpp ñoom ñoo féete kaw ñi ci des ñëpp ñoom dañuy gëm loolu ci seen bopp parce que justement le fait que bi sallallahu alayhi nekk seen xaqiqa moo tax ñu koy gëm sauf que euh, xaqiqatan mbir mi ni nii rek la ñoom du ñu yenent bi maanaam ñoom wala bokk nga ne ñoom ñooy yenente bi sallallahu alayhi moom ci seen baatin sauf que du ñu yenente bi saa saa ndax yenente bi kenn la sallallahu waaye ay feeñu waaye yenente bi lañu sallallahu alayhi géej googu nag dafa yàqu tey boo taxawee am say takkandeer yu bari wala seetu yi yëpp nekk fi ngay feeñ ci seetu bi di feeñ ci seetu bi di feeñ ci seetu bi di bi ñii ñépp yow lañ te duñu yow parce que yow kenn nga waaye kenn ku ci nekk ci ñoom bu jàppee ne yow la yaay moom mooy yow et que kon moom comme que am na ci yow te te yow bu dee kooku di yow mooy yenent bi sallallahu te ñoom la donc ñëw féete kaw ñëpp loolu mën na fa leen koo may sauf que loolu géej gu yaatu la géej gu yaatoo yaatu la boo xam ne kenn ku ci nekk ku nekk ci géej gi day wokk day taxawee taxawaayu géej gi taxawee maqaamay géej gi voilà comme bu ñu président de la république rek ku nekk mën koo taxawee mm-hmm. tur yii fa romb ñooy wute waaye jëmmi président bi moom benn la maanaam ci mën a taxaw taxawaayu maqaamay président maanaam moom mooy wax ci turu président bi nga xamante ne moom la incarné maanaam institution bi mu incarné rek lay waxee bi jël ay décision ci turu institution boobu sauf ko moom tey tey tey tey tey mën naa nekkat keneen léegi soppeeku nekkat keneen léegi ñu ngi ñuy wax waxem waxam nan day saan Jacques Chirac léegi wala Abdoulaye Wade léegi day saan maanaam day wàcc tellement que dootul nekkati lu ëpp le fait mu tudd Jacques Chirac wala mu tudd Abdoulaye Wade maanaam décision yam daan jël ba mu nekkee fee yooyu teggeeku na sauf que fii nag ku xës ba xalu fi dootoo folle côté mais da ngay taxawee taxawaayu jëmmi rôle boobu ngay jouer sauf que ñooñu yenn ci saa salaama rangal tur boobu maanaam melo woowu ñooñu noonu. duñu ay duñu ay euh, duñu nekk ci tasaruf yi maanaam duñu duñu jouer benn rôle amuñu amuñu rôle bu ñuy jouer à part su borom bi subhaanahu wa ta'ala nammee ci ñoom ñu wàccaat ci biir mbindeef fi dellu si wàcc mbindeef yi ngir ngir mën a taxawee taxawaayu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci melo zahiram tamit parce que ñooñu souvent ñooñu ci melo baatin bi la ñuy taxawee yenente bi sallallahu sauf que bu la yonent bi sallallahu alayhi gisee ne kii de dinaa ko jël moom spécifiquement ci biir gaa yooyu wàcce waat ko mu bokk ci ñuy jàngale li nga xamante ne wala di di di di di di taxawaatal li nga xamante ne moom laa doon taxawee ci baat ci zahir tamit maanaam loolu ñoom dinañ mën a am loolu dinañ mën a am loolu mais ñooñu tamit dañuy raar mais duñu bokk moom ci tasawuf bi comme li ko waxee léegi maanaam ñoom ay affaire tasawuf bokkul waaw moo tax yaakaar ci ñoom ñu defal la soppil la nangam nangam kiim defal la kiimtaan wala boog problème bi am naa ko dama bëggoon nga taxaw ci ci baatin ngir affaire bi sotteeku sotti loolu moom bu dee ñoom nga ko yaakaare sa boo nga dem sa yoon parce que doo ko am parce que ñoom xamuñu loolu amuñu ko nekkuñu ci domaine boobu ay jaam rek lañ te circonstance condition yu njaam googu ñoom dañ koy dund dëgg-dëgg pleinement te loolu nag lu fait kon seytaane du mën loolu du mën a jël seen jëmm du mën a jël jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaw waaw mu ne loolu wa hada loolu min barakati daa bokk ci barke qawlihi waxam jooju mu wax borom bi taala ji kaw ji wa ma arsalnaaka yabaluñ la illaa rahmatan nga nekk jëmm yërmande lil aalamiina ñeen borom ñu def fi suuratul anbiyaa aaya 107 wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi Mm.